walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañ définition al mu yam njaay gisoon arkaanul bay'i ak shuruutul bay'i yi jëm ci wàllu sixa geeg ak aqdi geeg yooyu yëpp gisoon nañu ko bi ñu paree ci loolu pilier wu njaay mooy arkaan yi ak charte yi ñu gisoon yi nga xam ne ñooy yàq ay am njaay façon njaay yi nga xam ne sharia du ci d'accord walla bu xewee it yenn yi ci yooyu nit ki am na droit rétracté ki jënd ñëw ci waa ji ko jaayoon ne ko léegi delloo ma li ma la jox li ma eh, sab xaalis a ngi non sa marchandise ngi delloo ma sama xaalis ndax dafa am loo xam ne sharia da koy tere cim njaay lu waa jaaykat bi defoon te yooyu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna même bu dee dugguñu ci détails yi waaye amaana loolu dina jariñ tey nag ñu nekk war a gis li mujj ci njàngat yi ci ghazwatul fathi ci fathu Makka bu ko defee nag ñu pare ne jëlal nañu ay weer walla walla deux allahu alam vérifié wu ma exactement euh, muy li nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam waxoon te ñu gisoon ko ci xadiisu seyyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne moom seydina jaabir annahu sami'a rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquulu wa huwa bi makka aam al-fath mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax fekk mu ngi woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wa huwa tamoom keroog bi makka mu ngoon makka ban jamono aamal fatxi jamono fatxu makka di ubbi makkatal mukarrama sharafaha allah lan la dégg muy wax mu ne inna allaha wa rasuulahu xarama bay'a alxamri wal maytati wal xinziiri wal osnaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne buur yàlla hmm, ak ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam xaraamal na loolu waxoon nañ ne benn la xarama ak xarama benn la ndax ma xaramahu nabiyu sallallahu alayhi wasallama li muy jóge mooy huwa ma xarama mooy li suñu boroom xaraamal kon benn rekk la lan la xaraamal bay al jaay mbir mi ñu naan xamr di sàngara ak lépp loo xam ne sàngara la ak nu tur wi mën a changer ak nu marqué tur yi mën a bari mën a changer loolu lépp sàngara la suñu boroom da ko xaraamal li yées nag laa ilaha ñu tuddeb sàngara tur yu sell am na benn sàngara bu siiw ci réewu arab yi ci Maghreb Tunisie walla yooyu ak Algérie gaa yooyu amul dara lu ñuy tudde sàngara bi lu dul Sidi Ibrahim wal iyaadu billah Sidi Ibrahim lañ tudde sàngara si waay waay waay waay loolu ñaaw na ñaaw ni ngay dégg fii ñu naan vodka ci Russie champagne Beaujolais ak gaa yooyu marque bier yu siiw yi Kronenbourg xawma lan gaa yooyu noonu gaa yi ñu jël euh, ab naan gu xaraam di sàngara ñu tudde ko Sidi Ibrahim waliyaadu billah loolu aleyhi salaatu wassalaam dafa xaraamal lépp loo xam ne xamra la day màndilaatee waxoon nañu lool nag gisoon nañ différence entre jumhur ak xanafiya yi waaw est-ce que kullu ma huwa ma yuskir huwa xamru am laa te lool gisoon nañ ne mooy li gën a dëgër comme li xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax waaw léegi mooy loo xam ne lu ndaw li ak lu bari li moo xam loo xam ne dañ naan boo ci naanee tuuti doo màndi mais boo ci loolu lépp ay xaram ndax maa askara qaliluhu wala kathiruhu fa mil'ul kaffi minhu xaram lépp loo xamante ne ni day kii eh, ak fa qaliluhu it xaram waaw loolu lépp ay la kon lépp loo xam ne lu bareem day day màndilaate lu tuuteem day xaram kon mooy loolu noonu yépp jaay ko dafa xaram mu ne dégg naa ko it mu naan wal maytati muy xaraamal moom aleyhi salaatu wassalaam al mayta muy médd muy médd te waxoon nañ mooy lépp loo xam ne dafa dee te dañ ko rendi te ko ci yoonu sharia wala mu dee naturel mort naturel walla lépp loo xam ne bi ñu koy rendi rendi wuñ ko ci yoonu sharia lool gisoon nañu ahkaamu zabaixi wala ahkaamu zabxi li jëm ci règle du sacrifice rituel loolu it gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal mu ne bokk na tamit leneen loo xam ne dégg naa ko man sayyiduna jaabir radiyallahu anhu moom alayhi salaatu wassalaam mu koy tere korek mooy wal xinziiri waaye xaraamal na jaay xinziir muy xinziir muy li nga xam ne mooy mbaam xuux xam nga mbaam xuux eh, moom dafa xaraama jaay xam nga fuqaha yi dañuy eh, maliki rahmatullah alayhim ñoom bépp xayawaan boo xam ne day dund rek mooy bon pas ñoom ñépp taahir kullu xayawaanin xayin fa huwa taahir loolu ñu bari ci ñoom noonu la ñuy demee mais am na ñoo xam ne dañ ne ah non non non xinziir loolu dëgg la règle boobu dëgg la mais xinziir quand nañ ko ci génne quand parce que li ko alxuraan bi tudd ak xadiis yi saa yi voilà loolu mooy buy dund mais yàpp bi moom moom taxul ñuy wax moom waaw ci defari jambon ak ñu naan lii jambon xaw ma lan yooyu moom moom moom yaakaar naa ne képp kuy déglu xam nga ne laysa hadha huwa al du loolu lañ jublu ci wax ji mu ne dégg naa tamit li nga xam ne xaraamal na ku ko jaay keroog wal asnaami ak idol yi muy xërëm yi loolu it taxawoon nañ ci entre statue ak xërëm waaw këne lépp la sharia xaraamal xërëm nag daa gën a garaaw ndax moom de gaa dañ koy jaamu mais tekkiwul ne bu ñu jaamuwul kese bu ñuy jaamu kese lañ xaraamal non ak beneen ak geneen yi nga xam ne statue lañu mu ne faqii lañu ne ko moom alayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah ara ayta shuhumal mayta fa innaha yutla biha sufun waaw xanaa gisoo mais euh, loo loo lan nga xalaat nag ci kii bi ci graisse u midd ndax bu dee dañ ko xaraamal waaw mais graisse gi nag mais dañ ci peinture suñu gaal yi de waaw wa yudhanu biha al julud di ci diw der yi waaw dañ koy utiliser te nit ñi dañ koy soxla wa bi biha an-nas nit ñi dañ koy soxla di ko jëfandikoo ci yenn yi mu ne leen laa huwa xaraam non lii lépp ma ne loolu lépp daganul dafa xaraam summa qaala rasulullah yonente mi foofu ne qaatala allahu alyahuuda buur yàlla rëbb na yahuud fa inna allaha lamma xarama shuhumaha bam leen xaraamale li nga xam ne mooy gerees hmm? jamaluha dañ koo dajale daal di koy euh, def mu euh, liquide ñu defar ko summa ginnaaw bi baauha ñu daal di koy lekk ñu jaay ko boog fa akalu samana ñu daal di lekk li nga xam ne mooy njëg la waaw ne kon garaawul ñun dañ ñoo tere ku ko lekk léegi garaaw nañ jël kii hmm? nanu jël gerees yi toppatoo ko daal di koy jaay après njëg gi nag ñu lekk ko bu boobaa du ñun moom lañu lekk du gerees lañ lekk waaye ñun dañ koo jaay lekk njëg léegi nag li ñu desewoon fii mooy li jëm ci wàllu diw yi est-ce que laaj bi moo doon ndax liñ wax ne wa yudhanu bihal julud waxoon nañ la nag eh, bon wala mooy laaj bi mooy lii moo doon masala mi gis nañ ni yii nii dafa xaram dañ leen a tere ku ko yonent bi alei satu salaam biñ ko ne ashuhum dane laa déedéet yii nii yépp di ko utiliser huwa xaram mooy moom ci boppam dafa xaram wala di ko utiliser ci boppam dafa xaram ñaar yooyu yépp a dox waaw di ko jaay dafa xaram mais di ko utiliser dafa xaram léegi laaj bi mooy te lool xawoon nañu wax lu mel noonu bi ñuy wax affaire yi nga xam ne dañuy xaraamal ku ko jaay comme yi nga xam ne ñoom dañ leen a xaraamal ku ko jaay ndax lii daate ndax ñoom ci seen bopp comme waxoon nañu comme jaay médd ndax médd li ngay jaay ci boppam moom la yone moom la alquran moom la yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamal ku ko jaay waaw wala ma jël deret di jaay deret mooy loolu ci boppam deret ci boppam la xaraamal ku ko jaay mooy loolu mbir mi ci boppam li ngay li transaction bi di tourner autour li tax ñuy wax li tax jaay mi ne fi loolu la sharia d'accordul ne lii lu ñuy jaay la léegi <coughs> wala ma toog ne man ab femme la bon léegi daal lay insémination artificielle yi am na te seetlu naa ne am na couple yu am alal yu bari yoo xam ne il n'arrive pas à avoir de doom ñoom doom da leen të léegi nag ñoom dañuy soxla benn biir boo xam ne moo leen di ëmbal moom lañ naan gestation pour autrui GPA <clears throat> léegi ni may def mooy nit koo xam ne couple boo xam ne mooy ñoo xam ne dañuy sëy mais femme bi am na dafa am feebar bu ko dal wala ni ko yàlla binde moom biiram mënula ëmb doom mënula ëmb même bu dee ay gametam ak yooyu noonu ovulum baax na waaye biiram mënula ëmb léegi nag ñaar ñu am alal ñuy couple bu am alal ñu am les moyens daal ñu ne léegi ni ñuy def dañuy xooli médecin diw ngir mu jël sanqale ñu waaju góor ji jëkkër ji ak ovilu ndaw si boole leen def leen ci biiru keneen benn jigéen boo xam ne moom fee la ne boo xam ne moom moo leen di àll biir biiram leen rek lay jariñ mooy ëmbal leen seen doom durant neuf mois wala yooyu léegi nag bu juree nag léegi ñu daal di doom ji moom du moom mooy kiiwam mais këlee koy ñëlee koy moom loolu noonu mooy yow mënoo def commerce en tant que femme ci loolu parce que loolu dafa xaram loolu dafa xaraam manoo ndax loolu ñi koy def par exemple tubaab yi ñu ko fiy def fii di ko kii alal yu bari gars ay centaine de milliers d'euros la ñuy fay ngir waa ji ëmbal leen ndaw si ëmbal leen seen doom ba wasin léegi ñu koy toppatoo ci ëmb bi di ko tere nag ngir mu bañ a lekk yu mel nii parce que nar bu baax ci seen doom ji léegi nag ndaw si d'accord bu ëmbee nag ba pare ñu daal di koy jox salaire am payooram ci loolu loolu façon loolu ci boppam moo xaraama def <clears throat> bi ñuy wax yi nga xam ne dafa xaraama jaay comme ay xinziir ak ay mayta mooy médd te loolu waxoon nañ la kullu ma ma quti'a min bahimati wa hiya hayya wa maa qutiya min al bahimati wa hiya hayyun fa hiya mayta waaw lépp loo xam ne dañ koo dagg ci ab bàyyi ma ah, wa hiya hayya fekk bàyyi ma boobu hayyatun mu ngi dund fa huwa mayta loolu ñu dagg ci moom loolu médd la mooy bu ma fekkoon am xar mu toog ma dagg ci moom benn partie loolu dafa médd fekk xar muy xar muy dund loolu dafa li ma dagg ci moom medd la waaw comme ni newee ci sunan abi daawud ak imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhima mooy waxoon nañ ne yooyu dafa am loo xam ne ak sàngara lu ñu bokk mooy ak nekk loo xam ne dañoo najaasa najas dañoo nekk waxoon nañ na innamal mushrikuuna najas nag loolu noonu bokkul ak lii mushrikuuna najas najaasatul intiqaadi la najaasatul intiqaadiya mooy eh, ñàkk laab boo xam ne ci wàllu pas-pas la mais du ne yéeféer bi bu sëqatee walla eh, yow daal dinay polluer foofu boo ko laalee war a raxasu loolu déedéet demewul noonu déedéet déedéet te loolu joxoon nañ ca exemple léegi waxoon nañ foofu que ne problème bi mbir mi mooy yi nga xam ne euh, dañoo xaram dañoo dañoo dañoo dañoo sobewu jaay leen ci boppam du mën a ne te yooyu ñu tuddoon nag mooy dañ ciy jële voilà loolu laa foofu laa bëggoon a ñëw que lépp loo xam ne sobe la kenn du ko jaay waaw na ma huwa najis wala najas kullu ma huwa najisun yu baax kenn du ko jaay waaw léegi nag fii nii ñoom dañ ne ko mais yii nii nii sauf que yii gerees gi ngay wax ni ara ayta shuhumal maytati mais medd gi nga ne danga koo xaraamal yonent mi alayhi salaatu salaam ku ko jaay mais graisse gi dañ ciy soxla di ko di ci diw suñu gaal yi de di ko di ko peinturer suñu gaal yi di ko diw di ci diwit suñu der yi dañu koy soxla di ko utiliser mu ne laa loolu lépp xaram kon loolu mooy lan ci lañ newoon kon diw yi foog ñu ñëw ci kon nag loolu mooy masala léegi masalaam diw waaw peau claire yi peau claire moom taxul ñëw loolu moom dafa xaram moom nit koo xam ne day ab ku ñuul la di diw diw boo xam ne day tax der bi der bi soppeeku di jëm ci xonq loolu dafa xaram ñu tudde ko ay peau claire ak xeesal bi waaw wala amurannahum wala na xalqallah bokk na ci li iblis doon wax ba ko suñu boroom dàqee mu ne wat naa ne non seulement dinaa leen sànk waaye dinaa leen digal ñu changer mbindum yàlla mi yow sa yow boroom bi ni nga leen binde ñu koy changer loolu nag kenn ginu cee taxaw ki nga xam ne yaram bi ko yàlla defal dane man bëgguma bii buur yàlla komsi si te lool lool mooy lool la jëfam wane lool la wax buur yàlla manoo waay waaye yàlla dangaa juum wal iyaadu billah mais loolu na même booy wax naa sawaay yow nag dangaa ñeme yàlla fii mu ne kenn gisoo kenn koy xeesal ku wax lool ma ne la ma ne bu ko waxul ci làmmeñam it jëfam lool la wane te wax naa la jëf tamit façon wax la waaw waxoon naa la fi moos bu ma ñëwee fekk benn waay ne ko mu yor dara ma ne ko waa sawaay doo ci may mu xool ma ci patu wala mu xool ma xool fële waxul de mais xam naa ne mooy mayu ma bu ma yoree sama oto di dawal am oto bu ma jiitu day wax ak man oto bi day wax ak man bu demee bay gis benn obstacle wala luy romb waa ji bu freiné feu de stop yi day day day day day xonq pour wan ma ne hé yow mi ci ginnaaw déglul ma bu baax laa wax freineel comme man ni ma freiner walla nga wàññi sa vitesse parce que am na danger bu ne sama kanam bu ma ñëwee ci carrefour bi war koo jël te loolu moom automobiliste français yi ñu bari ñoom moom moom yàq nañ code de la mooy côté boobu seen yoon newu ci ay clignotants yi nii ñi koy respecté bariwul gars yi dañuy dugg ci ci ci ci ci Carrefour bu ne waxuma Carrefour bi ñuy defee course de ndax fayen bi moom fii mu ne loo wax mu foog ne tous les chemins mènent au marché saway pour moom wax yépp ci lekk la jëm déedéet waxuma Carrefour boobu Carrefour yi nga xam ne mooy yi nga xam ne sëlëba yoon voilà nañ wax sëlëba yoon lool <laughs> voilà sëlëba yoon yi dañuy ñëw dugg wara a tourner ci carrefour bi mais comme que day am ay sorties yu bari mais doo xam waa ji fan la jëm ndax du clignoter dara kooku waxul mais bu clignoter ah damay wan ne moom kon moom mu ngi ci bu waree génn mu clignoter beneen côté bi ma xam ne ah kii danaan ma mu ngi génn ko pourtant mu ngi wax man man mi ci ginnaawam mu ngi may wan ne man fii laay jaar te pourtant waxul may dégg moo tax langage du rek langage voilà dañ naan langage des signes langage des signes dafa am voilà loolu nag waa waa <laughs> euh, ci wàllu kalaam dañ koy soxla bu baax ndax lu am solo la neenal ko day tax ci giraawaale yu bari ci wàllu aqiida nit ki di ci dugg waaw ñàkk ñàkk ñàkk jàpp yii nii ki jàpp na yow langage mooy rekk wax waaw mooy nii comme ni may dégg may wax te loolu ku seetlu xam ne loolu njuumte la ca aji ña xalaat loolu léegi euh, mooy kon diw yi yii nii yonent ma lay saat saam mu ne déedéet lii dafa xaraam kon masala mi mooy man bu ma yoree sama samay diw mixaa wala lan wala yi nga xam ne même dama koy utilise di ko peinturer sama kër ak yooyu est-ce que mën naa jël loo xamante ne nii dafa dafa dafa sobewu hmm? ma koy ma koy utilise foofu loolu mooy laaj bi de dañ naan la sobe comme am saw am saw sobe la waaw lan mooy wane ne sobe la waaw <laughs> fam dangay toog fii rek naan day sobe la mu jeex naan parce que xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nekk saxiixayn kaw kaw bi dafa ñëw saw ci jàkk ji pegg ci pegg ci jàkka ji ñin ñu jóg nar koo pamti pamtee yeneent mi aleyhi salaatu salaam ne baleen ko laa tazrimu laa taqta'u alayhi bawla bu leen dagg sawam buleen leen dagg dagg am tuur ndoxam bàyyi leen ko bam pare fa daa bi danubin min sant ñu indi benn baag ci ndox moom aleyhi salaatu wassalaam ñu sotti ko fa nga xamante ne moom la tuur ndox bu dul woon ne sobe la doonu loolu doonu ko woon jar doonu woon am jariñ mooy bawlu loolu moo tax géej nga ñaari eh, ñam romboon xabru yam romboon ne ñaari ñi ñu ngi leen di mbugal wama yu'azzabaani fi kabir après mu ne bal kabir mu ne ñaar ñii de ñu ngi leen di mbugal ñaari bàmmeel yi waaw te nag mbugaluwuñ leen loo xam ne du lu rëy mooy ci ñoom bañ koy def jàppoon nañ ne lii garaawul du ko quoi ndax kaanaa yarayaani hadha al amr hayyina wa huwa aksu dhalik dañu foogoon ne mbir yi mais lu woyof la quoi lii garaawul ndeke lu garaaw lañ doon def waaw moo tax mu ne bal huwa kabir ah kay ñooy ci ñoom rëyul mais lu rëy la ndax lu lay yàqal loo xamante ne jaamu yàlla ak tamit na maam mooy mu ne kenn ki doonul woon seerlu doonul bu masoona tuur ndox yoonam newu ci waaw ndax mu ngi takk ci yére yéeg wala yooyu yoonam newu ci kon yooyu yëpp dañuy wan kon ah Euh, nu mu tudd euh, euh, tuur ndox dafa sobewu léegi mooy yooyu noonu ak medd ak yooyu mooy bu ñu duggee ci loo xam ne dafa laab dañu koy transformer waaw mooy ne aynu najaasa aynu najaasa ti day dugg ci loolu par exemple bu ma amoon mooy jëmmi sobe gi nga dugal ci mbir mi imagineel ma yor sama soo fii soo boo xam ne soo soow la ma jël toq deret def ci mooy yàq naa ko parce que lan deret dafa sobewu waaw innama xarama aleykumul maytatu maytat innama xarama aleykumul maytata waddama wa laxmal xinziiri wa ma uhilla li gayri bi kon mooy xaraamal nañ ci lim yan mooy almayta addam ak addam li nga xam ne mooy deret mooy kon bu ma jëlee loolu def ko ci te sobe la waaw man def ko ci biir sama kaasub soow mooy loolu sobel naa affaire bi waaw ma jël toqum saw sotti ko ci ci ci ci ci ci ci loo xam ne mooy loo xam ne comme ab ab boisson mooy yàq naa ko parce que dama koo jël dama jël sobe ji def loolu lan moo tax loolu moo tax yi ngay gis gato yi ñoomin keek keek lañuy wax keek bar breton man loolu laa gën a miin mais damay dégg gaay naan keek ngeen jéggal ma ci ngaaka gi ma ngaakawee keba bar breton daal xam naa ko façon genre gâteau la yoo xam ne day nekk comme ab baar nii mais bu juufeen yeeg fayeen yi apprécier bu ñuy ndékkee ka goûter mooy yooyu noonu boo gisee mu am gélatine de porc même bu dee zéro virgule zéro zéro pour cent la ci du baax waaw parce que por ci boppam dafa xaraam dafa nekk loo xam ne dafa sobewu mais du du por kese boo ci gisee loo xam ne d'origine lii nii matière animale la dañ ne lii ci yàpp woo xam ne leer na ne tubaab bi ko defar rendewuñu mbir ma ci yoonu sharia mooy loolu it bu ci amee loolu it du dagan parce que da koy sobeel waaw mooy monsieur mëxëri mëxëri saway mëxëri njaay bu dee nit ab ab yéeféer la wala chrétien la wala yu mel noonu non yéeféer la yéeféer athée athée waaw wala sax muy ëpp jullit boo xam ne dafa rendi mbir yi mais bon nee na moom moom xàmbam yi la ko doon defal wala yu mel noonu ñu jël yàpp woowu jël ci benn produit benn benn partie ci yàpp wow def ko ci gato bi ñuy defar mooy day yàq gato bi ndax lan mooy ne parce que dañ cee dugal loo xamante ni ndax mbir mi day day nekk ci lépp partie yépp mënoo ñëw naan côté bii la nekk côté bii nekku ci lenn mën naa nekk mooy yeneen mi aleyi saatu salaam ko laajee ne ko al fa'ratu tasqutu ala samnin mooy li nga xamante ne nii mooy ak ab jinax boo xam ne dafa daanu ci beurre xam nga beurre dafa nekk loo xam ne dafa condensé day day kii day day day dëgër liquide mu ne danga koy dindi sànni ko ak partie bi wër fi mu daloon après ngeen lekk seen beurre waaw loolu nag du loo xam ne euh, farata ne la par force noonu ngay def déedéet mooy au lieu nga nar sànni lépp xoolal fi nga xamante ne fa la dal waaw nga dindi ko sànni ko moom ak alentour yi nga daal di koy ni sànni ko après li des nga jëfandikoo ko loolu mooy kon najaasa bu dalee ci li nga xamante ne nii lu laab la bu dee ni li mu dal solide la dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne dafa dëgër xam nga bër dafa dëgër bokk la comme um soow moo xam ne dafa nooy liquide wala ndox bu dee ne loo xam ne man nga koo dab dabaatal comme man ma am sama sama sama sama kii fromage boo xam ne bu dëgër la boo xam ne dañ ko congeler am benn toq deret bu ci dal du ma ne mbir mi yàqu na ndax bokkul ak liquide bu doon liquide bu tuggee ci biir ndox mi tey mooy day tasaaroo ci biir waaw bu doon am soow la mu mu ne ci dabaj ci biir toq ci biir mais day tasaaroo ci biir mënuma ñëwati naan côté bii la nekk côté bee newu fi surtout bu dee mooy li mu ne mooy c'est raisonnable loo xam ne du lu bari sinon bu dee loo xam ne liñ naan mustabxir la lu baree baree bari la comme usine ñoom Gloria ak gaa yooyu bu dee mbalkay ngand yooyu nga xam ne gan bi mbalkaay meew la ñuy defar yu rëy loolu benn toqub deret dugg ci daanaka c'est insignifiant loolu taxul ñuy wax mais comme ay kaas ay soo ay paan yooyu moom loolu moom bu ko doonee loolu da xam ne lii moom mbir mi jeex na parce que mooy dugg na ci day day day dugg ci kii yépp voilà léegi kon mooy kon bu ma jëlee gato wala may defar omelette wala may togg comme waa xam ne da doon togg ne comme li la gaa yi moo tax tubaab yi léegi léeg lekk seenu lekk mu xaw a jafe même yiñ naan la poisson la des fois dañ ciy def dañ ciy def vin wala iyaadu billah dañ ciy toqal quelque kii goutte de vin mais loolu da koy yàq waa jiy defar ay gambas ay façon kii la yoo xam ne ci <laughs> restauration tubaab wala sax may defar sama ñeex ñeexu supp wala lu mu doon ma jël deux euh, gouttes de rhum ah ba rhum ville bële ah mooy façon ci beer yi la <laughs> waaw nga nga def ci ak toq wala xatratun aw xatrataani ah da koy yàq si day yàq togg gi mooy même bu ñuy togg jën léeg-léeg ñu def ci yooyu loolu da koy yàq parce que dafa jël sobe daal di koy def ci loo xamante ne nii mais ci biir togg gi léegi nag bu la nee affaire bi amu ci benn benn nu mu tudd benn incident dañ naan la mais pourquoi kon nga ko ciy def te lan moo ñuy wax ne say wax kese yow gis nañu maadaama gis nañ nga ko ciy def say waxi kese moom naan naan bon de toute façon amu ci incident dañ naan la loolu moom taxul mu baax parce que. sinon kon lan moo taxoon nga ko ci def bu doon ne du ci am benn incident ci te tamit du ci am benn jeexital pourquoi kon tu l'aurais tu l'avais tu tu tu tu l'as fait loolu la kon mooy diw yi léegi loolu mooy côté lekk yi diw yi it bu ma jëlee loo xam ne euh, dafa xaraam nga def ko ci mooy day am jeexital ci affaire bi comme koo xam ne day defar ay diw mu jël alcool def ci xamru sàngara def ci mais loolu day yàq diw bi parce que li ñuy xaraamal mu ngi ci biir li ñuy xaraamal mu ngi ci biir am na benn affaire bu ñuy ñëw ci kanam après mooy ne loolu loolu day yàqu mooy diw boobu di ko diwoo du baax diw boo xam ne yow li la li li li la sharia ne buñ ko utiliser mu ngi ci biir eh, keroog laa doon seetlu ay affaire yoo xam ne gis nga pain au lait yi nii mooy façon gâteau yi ma doon wax sàng tamit pain au lait yu bari alcool de ci si xam nga d'office des fois doo liir yooyu doo liir yooyu ay pain au lait yi chocolat yi gis naa ne daal ki ci amul ki ci amul ay ay alcool mooy pasquier marque pasquier waaw marque yi moom gis naa ne amu ko mais daanaka ñeneen ñépp marque marque Auchan yi marque Carrefour yi marque yeneen yeneen boo seetloo di nga gis ñu def ci contient de l'alcool booba boobaa pain boobu lekk ko du baax parce sàngara si mu ngi ci loolu benn affaire la lool même bu dee moo jëm tamit ci li nga xam ne mooy mooy ci parfum yi tamit waaw bu dee ne dañ ko cee def ci parfum bi loolu da ko yàq léegi nag mu am ginnaaw bu yi leeree mu am beneen affaire boo xam ne bu boobaa li nga xam ne aynu najaasati ida taxawalat mooy istixaala mooy ne bu dee ne cette fois-ci mooy sàngara si wala médd bi xam nga yooyu yëpp ay sobe lañ d'office ñoom cette fois yi dañoo transformé wu ba nekkatuñu sàngara sàngara bu transformé wu ba nekkatul sàngara nekk leneen loo xam ne lu lab la pas mu nekk leneen tamit loo xam ne dafa dafa dafa sobewu bu dee lool euh, lool du du du du atteem du deñ du deñ ndax mu ngi fi ba léegi dafa jóge kon ci cig najaasa dem cig najaasa dafa jóge ci sobewu dem ci sobewu loolu taxul nuy wax mais bu dee ne sàngara si dafa transformé wu ba nekk leneen loo xam ne lu laab la bu boobaa kenn dootul continuer aveuglement naan way mbir mi ba léegi mbir mi baaxul baaxul nga ne ma quel est dañ naan la mooy vinaigre vinaigre vinaigre fan la jóge vinaigre ci sàngara lay jóge non si vinaigre ci sàngara lay jóge te lan moo tax mu dagan mooy ne dafa transformé wu nekk vinaigre nekk amatul benn benn benn li nga xamante ne mooy li nga xam ne ñooy composant li tax ñu naan sàngara mooy liy mànditel ndax sàngara lan moo tax nga xaraam moom mooy lii eh, mooy mooy lii màndilaate loolu moo tax élément bi màndilaate looloo tax mu xaraam léegi nag muy éthanol bi bu dee mbir yi dafa deñ complètement bu boobaa mooy mbir mi istixaala la tudd mooy loolu nekkatul loo xam ne lu sobewu la voilà naka noonu mbedd mi bu ñëwee transformé wu transformé wu ba mujj nekk loo xam ne lu laab la nga xam ne buñ ko yóbboon ci laboratoire mais li nga xam ne mooy mooy mooy molécule molécule niñ ko xamee yooyu yépp transformé wu complètement waxuma mu nëbbu de ndax bu nëbboo mu ngi fi ba léegi bu amee benn couche bu ko nëbbu loolu taxul ñuy wax mooy il faut mu transformé wu complètement caractéristique am yi transformé wu jëm ci bu boobaa mooy loolu day mujj dagaan voilà contrairement ak yiñ gisoon kaa yiñ gisoon li nga xam ne dañ ko cee jël def ba pare naan zéro virgule un la ci am pour cent loolu fekk looloo ciy am naan par exemple alcool bi zéro virgule un la ci am pour cent mook éthanol beeg lépp dugaale ci biir loolu du mais bu dee ne dafa transformé wu complètement amatu ci dara bu boobaa mooy affaire boobu day baax ma ne la benn kon benn ngoo te yonent ma lay saar saam doon na tagg ñeex moomu waaw bi muy tagg ñeex mi nga xamante ni mooy vinaigre waaw est-ce que mëlam ñeex muy vinaigre sa way bu dul woon loolu kon doonu ko woon wax léegi kon benn affaire la loolu benn affaire la mu am liy wane loolu mooy yenn parfum nga ne ma ne la leneen liy wane ne bu transformé woo aynu najaasati bu transformé woo devenir li nga xamante ne mooy lu lu laab day dagan mooy mooy mooy misk waaw misk xamoo luy misk misk moom ñépp xam nañ ko xitaamuhu misk goo kële yoneen alquran di wax hein nga xam ne alayhi salaatu wasalaam nee na mooy sangu moo gën a neex ci ci ci ci ñuy xeeñtoo ci parfum yi loolu noonu mooy fan la jóge mais ci kii deretu gazelle mooy cosaan ca lay jóge hein lool na kon lool la mooy deret la woon te deret wax nañ la lan dafa dafa dafa sobewu mais le fait mu transformé wu complètement ba nekk lu neex loolu nga xam ne amatul dara ci caractère kenn duñ tegal kenn misk nga naan ngay xalaat sax daanaka lii ku ñu ko waxul doo xam doo woon ko xam kenn ci deret la jóge mu naan mais yow est juumoo sax hmm? yow dafa mel ni dangaa juuma parce que lan parce que dafa comme dafa transformé wu complètement voilà nekk la ne mu far nekk lu dagan ba yonent wala sar sam nee na lu laab ba nee mooy li gën at yabul tiib moo gën neex ci li ñuy parfum woo voilà loolu moo tax bu dee ne waa ji bon euh, xam nga loolu moo xew xoola bu dee animal boo xam ne xam nga animal du mukallaf hein kenn du ne animal bi mukallaf la bon du day lekk sobe ñu nekkoon nag animal bi xaraam na teewul boo ko rendee yàppam dagan ndax lan sobe bi mu lekk dafa transformé comme li nga xam ne animal bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, kii animal bi nga xam ne euh, lu tax tur bi ñëwul jàllaa la voilà jàllaa la nga xam ne mooy bépp animal boo xam ne moom sobe lay dunde ba sobe gi mujj am ci moom effet ba boo daanaka boo ko jegee muy xeeñ mu nekk animal bu dagana consommé baam baam xuux nga xam ne ñoom baam xuux moom xaw ma lan moo tax lekk yu nëb yi rek lañ koy tegal xaw ma yooyu la apprécier wala boog nu mu demee noonu waxuma la moom boo ko jegee mais fañ leen def rek boo fañ dandoo ay mètre xeeñ gi muy xesaw gi muy xesañ xesaw maara dayum si loolu taxul ñuy wax mooy bu doon am xar moo xam ne yu nëb rek lay lekk ak yu sobe yi bu mujj di xeeñ loolu doxoon nañ la dañ koy denc ñetti fan di ko jox muy lekk leneen lu wuteeg loolu bu ko defee mbir mi day transformé wu voilà wala même bu lekkoon léegi bu dee àggul ci jàllaa la nag mooy àggul foofu kenn du na lekk na sobe léegi kon léegi xar mi day xaram déedéet parce que lim lekk dafa transformé wu Euh, am na beneen masala ci wàllu bon walla loolu nañ ko ba mooy est-ce que nit ki am na droit jël ay sobe comme ay dem àll yu nit xam nga dafa sobewu ay yooyu yëpp nga dajale ko dem di ko defam tos di ci euh, dem sa tool def ko ay fumier yoo xam ne pour euh, mu naat loolu par exemple mooy bu gerte gi ñoree kenn du ne ah saa <laughs> bon ci li gën a dëgër ko <laughs> ah gerte gi moom xaraam na parce que liñ ko doon suuxate dafa nekkoon loo xam ne sobe la parce que dafa transformé wu mooy ne kon lépp loo xam ne dafa transformé wu kon diw yi bu dee ne euh, mbir miñ ci def ndax affaire bi loolu la amatu ci mooy dafa nekk loo xam ne complètement amu ci benn effet amu ci wala bokk mooy comme mooy mbir yi dafa deñ caractéristique am yépp a deñ mu ñu nekk lu làpp loolu lay làpp mais bu dee ne loolu nag amul mooy mbir mooy sobe lañ ci def voilà loolu la ah, ah kon loolu la il faut mu transformer wu caractéristiques yépp transformé wu ngir mu man a nekk loo xam ne lu baax la sinon bu dul loolu rek mbir yi du baax voilà bés bu bés bu bu ci amee rek ci caractéristique am yi nga xam ne mooy yu cosaan yi taxoon mu xaraam mooy mbir mi du baax mooy mbir mi day nekk loo xam ne maa laa yazaalu du deñ nekk loo xam ne lu sobewu lay doon te loo ko dugal li laa yaziduhu illa najisa du ko yokk lu dul ak sobe waaw savon yeeg façon yooyu yépp ci la waaw walla walla nga ñëw kon yooyu yépp kon day mooy ci wàllu diw yi kon lool mooy masala mi boo jëlee loo xam ne parce que ñii nii liñ doon wax yonent ma sa sam ne noonu mooy comme que métti dafa xaram ba pare yow graisse gi boo ko jëlee jël ko noonu mooy mais matière bi nga jël transformé wul dara mooy moom la ba léegi nga bëgg ko utiliser mu ne leen laa mooy jaay lool dafa xaram mais di ko utiliser ci boppam dafa xaram na ko noonu it mooy bés boo fi jëlee lenn ci lool def ko ci loo xam ne lu da lu lu laab la mooy da koy. da koy yàq pour mu dox il faut mu nekk loo xam ne caractéristique am yi dafay transformé wu complètement kon loolu moo jëmoon ci wàllu diw yéeg ak yi nga xam ne moo jëmoon ci lool ak contours yi ak contours yi waaw fekk mbir mi du ci am effet amu ci benn effet te loolu mooy danga koy laaj les experts parce que lenn nag am na mooy bu dee ne dañ ko cee bind mu leer ñu ne la lii contient de l'alcool mooy loolu leer na am na yoo xam dañuy def pourcentage yi ci ne waaw mooy loolu tamit nit ki da koy xool sinon di nga yàgg lekk yoo xam ne dangay foog ne lu baax ndekete yoo am na loo xam ne day tax day remettre en cause affaire yi ah. léegi nag kon ginnaaw bu ñu paree ci lii euh, mooy de leen ñu dese woon te loolu dafa mel ni dañ koo tuddoon te waxoon naa ne dinaa ko vérifier mais dama ko fàtte ndax defoon nañ ko mooy euh, gis nañ ne am na saxaaba boo xam ne keroog fatxu Makka dafa nidaroon wala déet gisuñu woon lool mu ne woon in bu buur yàlla ubbee màkk ubbil ko yonentam bi di aleyhi salaatu wassalaam mu ne dina dafa nidaroon ne dina dem julli ñaari ràkka baytul maqdis muy Jérusalem bi ñu ubbee foofu mu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko julli ko fii Makka waa ji di insister mu ne ko waxaat mu ne ko julli ko fii ba ñetteelu yoon mu ne ko nag xoolal yow ak sa mbir kon bon xoolal daal nooy def léegi comme que bon waa ji moom aba illa al qudsa ndax loolu la nizaroon mu ne ko kon anta wa dha léegi xoolal daal li nga xam ne moo nekk ci kii nga def ko non loolu foog naa mosoon nañ ko gis mooy nizar nizar mooy nit ki bu nizaree hein par force la nidar day tax mbir yi nidar mooy ma teg sama bopp loo xamante ni sharia teguma ko loo xam ne nag bu ma ko tegee sama bopp jamono ja ma waxoon bu jotee day nekk day mujj nekk fard farata ma def ko voilà waaw farata ma dal di koy def loolu par force je serai obligé te waxoon nañ la façon nidar yi am dafa am nidar mutlaq ak nidar goo xam ne muqayyad la nidar mutlaq mooy ma nidar loo xam ne ci lu ñu joyal comme bu ma nee man daal warlu naa sama bopp daal wooral yàlla ci weer weer wi ñuy dugg ci rajab gi daal rajab gii ñu ne daal man daal euh, bon kii naa euh, warlu naa ci sama kaw wooral yàlla ñetti fan loolu moom fekk par force balaa weer wee dee damay woor ñetti fan loolu mooy nidar goo xam ne mutlaq la mu am nag beneen façon nidar boo xam ne moom lañ naan muqayyad bi nga xam ne mooy dama ko dama ko dama ko tënk ci mbir comme ma ne man daal gis nga sama examen bii may waajal bu yàlla defee ma am ko hein warlu naa ci sama kaw dinaa ko woral dinaa ko waral ñetti fan waaw wala sama voyage bi may jëm eh, yoon wi ak a dégg naa lu ne fi am ah, bu buur yàlla defee dama mucc àgg ci jàmm dinaa ko waral benn fan yow boo àggee ci jàmm par force dangay woor benn fan boobu nga waxoon façon nidar bii nag lañ ne mooy bi nga xam ne dañu ko moom lañ naan dañ koo sit mais façon bële kenn sibu ko kenn sibu ko mais façon bii nag dañ koo sib parce que mooy ne waa ji jëfam lu baax da koo da koo teg ci bu lii amee te kat te kat yonent mi aleyhi salaatu salaam kat waxoon na ne nidar moom de toute façon du changer dara voilà fa inna nidara laa yughni min al qadari shay'a waaw mu ne moom du du du du du du wàññi du jariñ ci bu lu yàlla dogal dara waaye nag yustaxraju bihi min al baxiil waaw waaye nag ki nga xam ne loolu mu ci saxiix yi ki nga xam ne dafa nay naye def lu baax naye kii moom il faut mu ni dax ngir mën a def yenn yi mooy ne waa ji bu bu bu li mu ne bu amul amul du ko def loolu tey mooy ak nay il faut li mu ne bu amee ma def loolu am muy door a def hein loolu de moom yéeme na moom moo tax façon bii nag dañ koo sit quoi voilà façon bii dañ koo sit lii mooy teqantal bi gën a dëgër que ne ni daal ñaari façon bu ñu bi ñu joyal ndax loolu lu baax la lépp lu lay yóbbu ci jaamu yàlla mais xam nga ki ne man daal bon sama sàggan gi nag yàlla mais foo ma wooral buur borom bi il faut ma woor ngir boroom bi benn fan ci weer wi waaw sans condition loolu kay lu baax la lépp loo xam ne da lay yóbbu ci jaamu yàlla ila taqarrubi ila allah laa yakunu illa illa hasana du nekk lu lu baax te loolu moom lañ naan fatxu dhari'a waaw ubbil la jottalukaay yi nga xam ne ñoo la yóbbe ci nga def lu baax kantaan ak bu dee nag dafa nekk loo xam ne moom ci lu xaraam la lay di loolu lañ naan saddu zariya dañ koy tëj tamit bunt yi lay jokkaloo ci luy xaram loolu dañu koy tëj du baax waaw léegi euh, bu ñu xamee loolu kantaan ni dar bële mooy yow bu mbir mi amul doo def jaamu yàlla boo xam ne dama ne man bala ma koo def fokk yàlla defal ma lii bu doon ci wàllu nit dañ naan waa ji day chantage quoi loolu nag dañ koo sit léegi kii nii da moom bu yàlla defee bu in fataxallaahu bu buur yàlla ubbee lii de mais bi mu ko def yonent ma lay sàr sànni ko julli ko fii lool tamit dañuy wan ne dan la ñuy jànge foofu. bon léegi nag ahkaamul nizar nag ginna nizar yi ginna ëpp ah. euh, parce que lu yaatu la mais bon dañ ciy wax lu gàtt quoi parce que dañu bëgg nag jeexal affaire bi tey masala yi mu yeex nii parce que foog naa lii moo ñu des ah am mutan mais mutan gisoon nañ ko xam nga mutan <laughs> mutatul nisaa yi gisoon nañ ko Xaybar waxoon nañ la am na boroom xam-xam yoo xam ne dañu ne moo tax en fait kenn xaraam loolu la ñu imaam Ibnul Qayyim doon doon doon doon jàppale noo boo fàttale ko kene mut'atu nisaa yi kenn xaraamalu ko Xaybar fatxu Makka la ko yonent mi alayhi salaatu salaam xaraamal waaw ilal abad foofu la ko xaraamale waaye gisoon nañ ne li gën a dëgër mooy ne xaraamaloon na ko Xaybar quand waaw waaw daganalaat ko après mu xaraamalaat ko fatxu Makka mu ngoog léegi nag euh, mooy kon muta mooy yow ma fatxu Makka it xaraamal na ko ah, ci nettali bi waxuñu ko parce que dañ ko tuddoon Xaybar mais voilà alhamdulilah bañ ko tuddaatee nii mooy bokkoon na ci kii yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam keroog ci discours yi def wane fa ne muta dafa xaatu léegi mais nag alhamdulilah ba gisoon nañ masalaay muta ci xaybar mooy ne loolu duñ ci duggaat mutatu nisa mana luy muta moom lañ naan mariage temporaire voilà loolu noonu mooy keroog yonent bi alayhi salaam fathu Makka da koo xaraamalaat ilal abad voilà léegi kon li doon wax sànq nidar yi mooy li ñuy jànge tamit que nit ku ku nidar ne day dem baytul maqdis def fab jaamu yàlla kooku bu dee daa fekk mu nekk màkka loolu da koy doy waaw mën na koo def foofu parce que màkka màkka day dugalaale loolu mooy mën na koo def foofu ndax sinon kon yone bu dul woon ne possible yonent ma lay saa saa dina ko def ko fii noo waaw te tamit bu doon am na leneen lu ko ciy war bu ko defee Makka dina ko ne def ko fii nga def lii te loolu lépp waxu ko ndax ko wax waa ji ne waa ji insisté mu waxaat ko mu mu waxaat ko waa ji mu ne ko xoolal ak ci mbir voilà comme que nag baytul maqdis la mooy yow boo misaree ne damay dem bon mosquée ottoman yi fële julli fa ñaari ràkka te yow mu nekk loo xam ne sincèrement yow loolu tamit dañuy gis ne yow loolu c'est très difficile pour yow waaw te tamit amaana sax kii bi tam mu xaw impossible boobu dañ naan nga nekk màkk dañ naan la def ko foofu léegi nag ku nizar defoo ak yooyu masalaay nizar yooyu yeneen mbir la mais ñun lii wañu ci saxaloon ku nizar loo xam ne moomu ko parce que loo xam nga loolu yeneen mi alei saatu salaam nee na laa nizara fii maa laa yamlik nit ki amul di nizar ci loo xam ne moomu ko man manuma toog naan <laughs> non man daal warlu naa ci sama kaw ci salaire ab sëñ Moussa Ndiaye bii hein lan tey vingt neuf mars jeudi vingt neuf mars deux mille dégg naa ne saleeram am mardi lay ñëw le 2 xam nga avril nisar naa ci saleeram am boobu daldi ci bégal miskin yi déedéet waaye yow danga koo moom man damaa moom salaire u Sëriñ Moussa ba koy ba koy ba koy ba naan nisar naa ci mënoo nisar ci loo moomul kuy nisar da nisar ci loo moom waaw loolu yëpp man da mooy laa nidar laa amul fii ma laa yamli ci loo xam ne nit ki moomu ko loo moomul mënoo ci nidar léegi nag kon lool lool la woon xam ci kaw noonu jeexal nañu masala yi kanta li jëmoon ci wàllu comme eh, Seydina Abu Quhafa keroog radiyallahu anhu le fait yonent ma alei saatu salaam digde woon ñu teent li nga xam ne mooy karaw gi loolu gisoon nañ bañ doon def bañ ko doon gis doon gis tarjamaam masalaay teent waaw karaw loolu it gisoon nañu ko eh, kon loolu de moom la woon bu dee awma lenn lu ma fàtte mooy li nga xamante ne nii mooy masala yi nga xam ne ah moom lañu waroon a gis te digge woon ne dinañ ko gis kon ñu dellu di sant borom bi subhaanahu wa taala ci bu mu defee ñu daldi koy matal nii def li ñu dégg muy lu jub te nekk lu jariñ libtirai mardatihi azza wa jalla ngir sàkku ngërëmam moom buur yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na mu ñuy may rida nabiyihi alayhi salaatu wassalaam te ñu koy jëfe te moom rekk mu tax moom boroom bi subhaanahu wa kon nag ci kaw noonu jeexal nañu masala yi jëmoon ci fatxu makka bu ma fàttewul dara léegi lenn keesee ñu dese muy tafsir ci lu gaaw suuratul mumtaxina wala mumtaxana comme ni ñu ko diggee woon ndax ci xew-xewu seydina xaatib sori na de loolu ibn abi balta ndax ci début nettali fatxu makka la woon waaye loolu rekk ka ñu dese amaana bon soit ñu jeexal ko ci benn jataay wala ñaari jataay après nag ñu continuer keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bam ne Makka sariya yi nga xam ne yónni na ko am na loo xam ne xew na foofu dinañ ko gis insha allah loo xam ne boolewuñ ko fii te tudduñu ko woon muy li jëmoon ci xadiis banaan athuluthu wa thuluthu kathiir loolu mooy lan naa la bàyyi noonu nga xalaat ci qissatu kan ban saxaaba la woon te loolu tuddoon nañ ko bañ doon def tarjamaam loolu dinañ ko gis ci biir bu ñuy gis sariya yim yónni keroog dinañ ko gis inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala